kon ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal ladhiina kafaruu wa sadduu an sabiilillahi wa shaaqqur rasuula min ba'di maa tabayyana lahumul hudaa lan yadurrullaha shay'an wa sayuhbitu a'maalahum kon ci laaya fanweer bi ak ñaar suñu boroom di wax ne innal ladhiina kafaruu gis nga gaañi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi de suul jëf wa saddu an sabilillah ba pare ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla di yoonam bii di lislaam ne ñoom ci dugg waaye kenn du ci dugg wa shaqu teg ci beneenum njombe guñ def ñu nekk fi di wute wute bu tar ak yonent bi sallallahu alayhi wa di ndaw yàlla lii min baadi gannaaw ga nga xamante ne nii tabayyana lahumul huda mooy nañ jub ji daf leenal leer nañ mu ne ñooñu lan yadurru llaha shay'a na leen leer ne seen action yi ñuy def seen effort yi seen seen seen yulli seen dayob coono gi ñuy yulli ngir l'islam du féete kaw du jëm kanam loolu wàññiwul borom bi dara wa sa la amalahum te borom bi tabaraka wa taala xël séef naa mabb li nga xam ne moom lañ mësa jëf ci kaw suuf mu ne yaa ayyuhalladhina amanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te atiu allah topp leen borom bi tabaraka wa taala wa atiu rasula te ngeen topp ndawam bi alayhi salaatu wassalaam mooy manu ngeen maa topp manu ngeen a topp yàlla ludul ngeen topp ndawam bi alayhi salaatu wassalaam mooy yaa ayyuhal ladina aamanu yéen ñi gëm yàlla atiu allah topp leen yàlla wa atiu rasul waaye manu ngeen a topp yàlla ludul ngeen topp sama ndaw bi alayhi salaatu wassalaam wala tubtilu a'maalakum tamu leen yàq seen jëf yi nag mooy gis nga liy yàq jëf dafa bari comme ay ngistal def ba pare dem di ngistal yooyu yëpp day tax bokk na ci li nga xam ne jëf ga nga jëfoon moom jaratul nga koy wax ndax borom bi tabaaraka wa taala nee woon na man maa gina denc li nga xam ne maay maa gina denc ñi nga xam ne moom lañ may bokkaaleel képp ku fi indi benn jëf bokkaale ma ci kenn dama koy bàyyeeg lañ may bokkaale kon mooy bokkaale ndax bokkaale façon ngistal la ngistal déggtal bëgg ñu lay gis yaa def lii yaa mel nii ci loo xam ne borom bi kese nga ko war a mën defal kooku day yàq jëf waaye bokk na tamit ci liy yàq jëf mooy uququl day mooy nit koo xamante ne day ñaawe ak ay waajuram loolu bokk na ci li nga xamante ne nii day màbbi jëf bokk na tamit li nga xamante ne nii mooy day màbbi jëf mooy feebaru xol yi lu ci mel ni li nga xam ne mooy ak ak ak ak ak bañaate ak soxor comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne gén li nga xam ne mooy ak kiñaan day lekk jëf yu baax comme ni nga xamante ne nii noonee la matt wi safara ni muy lekke matt boo ko ci defee noonale la soxor ak iñaan bi lekk li nga xam ne mooy jëf ju baax dee waaye bokk na tamit li nga xam ne mooy yàq jëf bokk yi ci gën a garaaw moom mooy ashirku billah bi ñu wax léegi bokkaale yàlla comme li mu waxoon ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu ko ko waxee dinañ ko gis ci suur saar yi ñuy gis ci jamono yee di ñëw insha allah ne ñoo wax yi woon ñi la jiitu yow ak ñi la jiitu woon këne ku fi bokkaale la yahbatanna amaluk sa jëf yépp day simpeeku day màbb waaye bokk na tamit leneen loo xamante ni day màbb jëf mooy ñàkk julli tàkkusaan ba mu weesu te amoo benn ngànt benn julli tàkkusaan keese comme li yonent bi alayhi te xadiis ñu ngi ci saxiix yi mu ne képp koo xam ne dangaa bàyyi benn julli tàkkusaan te amoo ngànt gu lislaam nangu muy nelaw walla nga xëm wala nga fàtte wala gu mel noo nee loolu la de bés nga bés boo bàyyee benn julli ak tàkkusaan moo tax ki fiy taxaw naan sama liggéey bee tax bàyyil ba ñibbi kooku wallaay xamul li muy wax su yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku mu ngi mel ni dañoo décimer woon ak famille woon mooy dafa demoon daal génn ne xaaral ma jëndi mburu bàyyi soxnaam ak ay doomam ak ay baayam ak yépp ci kër gi daal di dem bi mu ñëwee fekk kër ga tàkk ñëm ñépp wala benn waay mu dugg fekk bi ji rendi ñépp wala ñépp tàkk mu leer ko ne trouver ñi ko def sax manatu ko loolu gis nga li koy dal njàqare boog mu ne ku bàyyi benn julli tàkkusaan yow yàgg mel noonu te lool mooy tashbih boobu mooy niru la bële bu tàkkusaan bee gën a garaaw loolu moo tax ñu naan la bàyyi benn julli moo gën garaaw faat ñi ci kaw suuf yépp loolu dëgg la de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko wax wallahi ta'ala wallahi kon ñun xam nañ ne dañuy caaxaan de kon képp ku lay gëmloo ne bàyyil julli benn julli kese mooy yow kooku xamoo lim lay wax benn julli tàkkusaan day mab bu jëf ni nit ki masa def lépp mooy manu bu fa taxawati di wax loolu la de am na yeneen ak yu bari yoo xamante ne nii su jotaay bi duñu ko may ñu dugg ci yi nga xamante ni nii mooy yi yàq jëf lépp waaye loolu kon nan ci doye noonu mu ne kon loolu la inna alladhina kafaru gaa yi nga xamante ne nii dañu weddi wasaddu an ba pare ñu dox diggante nit ñeeg yoonub yàlla wi summa maatu ginnaaw gi ñu daldi faatu wahum kuffaar ñu dee nekk yéefér falan yaghfir allahu lahum mukk mukk ñooñu mukk borom bi di leen jéggal moo tax yéeféer moom bu deewee moom safaraam dafa leer xanaa kay mu dee ci lu dul yéeféer mooy ku dee nekk yéeféer moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca aj ga xam ne moom lay noonu Seydina Siddiq ci juróom ñeente ñen ñeenteeli at mi ci gàddaa na alayhi salaatu wassalaam lool la leen xamaloon ne waxal biir Makka ne kenn duggul li sa biir àjjana lu dul bakkan boo xam ne dafa gëm borom bi tabaaraka wa moo nit nit bu xasee nekk yéeféer moom dara kooku moom kenn manul ci moom dara du yonent alayhi salaatu wasalaam du keneen moo ko manal dara moom la boroom bi wax nii de ne kon gaa yi lool la looloo daa kéeféer daldi garaaw mu ne kon nag falaa tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lawn wallahu ma'akum wa lan yatirakum mu ne falaa tahinu kon yeen jullit ñi nag bu leen yoon jox ci kanamu noon yi de wa tad'u ngeen di woote ila salmi ci jàmmoo wa antumul a'lawna te xamu ngeen ne yéen kat yéenay féete kaw loolu la borom bi tabaaraka wa ta'aala def waaye mooy bu ngeen gëmee dëgg-dëgg te wóolu te topp ndigal yi nga xam ne moom mooy tukkee ci borom bi tabaaraka wa ta'aala wallahu maakum te borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ngi ànd ak yéen fu ngeen man di ne di leen soutenir ak di leen saytu di leen muraqaba walan yatirakum te du leen wàññil mukk amalakum seen jëf yu baax yi innamal xayaatu dunya la'ibun wa lahu mu ne dëgg-dëgg fee li nga xam ne mooy dunduk àddina gi la'ibun fola wa lahu nag mboosóor wa in tu'minu bu ngeen gëmee nag wa tattaqu ngeen ragal borom bi tabaaraka wa taala yu'tikum ujurakum dina leen jox seen pay yi ngeen jëf pay gay tukkee ci ragal yàlla ngëm yàlla dina leen ko jox de wala yasalkum amwaalakum te du leen laaj seen alal yi bu boobaa mooy lim leen jot farataal ci alal bu ngeen ko xasee def yi nga xam ne farata ci alal jeex na yàlla du la tegati beneen impôt de mu ne in yasalkumuha fa yuhfikum fa yuhfikum tabxalu wa yukhrij adghanakum mu ne in yasalkumuha même buñ lee borom bi laajoon wala ndawam bi alayhi salaatu laaj leen ko fa yuhfikum ba pare mu insister ci mooy di leen topp di leen ko laaj di leen ko laaj yu bari ginnaaw bi nga xamante ne nii ci ngeen joxe yi nga xamante ne mooy comme àq yi am ci alal comme zakat gis loo xamante ne nii dañ ko war a taxawe te nga am ko nga def ko dimbali sa njaboot dimbali way ñàkk ñi dundal sa njaboot yoo yëlee ku leen ci tegaloon yeneen di leen ko laaj ci avec insistance di leen ko laaj ak laaj tabxaloo bu boobaa di ngeen nay de wa yuxrij mu génn génne adghanakum li nga xamante ne mooy bañ gi ngeen bañ nag nit ñi di jël seen alal yi waaye bu dee fii naafiq yi lay wax mooy ne de toute façon yéen li ngeen di joxe rek neexu leen rawatina kon nag bés buñ leen laajee leneen nag insister ci mooy yéen bu boobaa di ngeen nay de wa yuxrij mu génn adghanakum seen li nga xamante ne bañ gi ngeen bañ diine ji naan waay moom diine ji day taxe rek zakat ji waay lu tax liggéey ba kii ñu koy jox ay pauvre alors que moom miy wax ko mu ngi ci république boo xamante ne nii ab laïc la boo xam ne taxes yi nga ko koy dóor masula toog dina kaas de waaye pour moom loolu malgré ça normal na wallahu taala alam loolu yéeme na de muy ñëw nag ci laay bu mujj bu mu ne ha antum haula mu ne ha antum e yéen yéen a ngi nii haula yéen ñi nga xamante ne nii tud'awna li tunfiqu fi sabilillah naa naafiq yi ak yéen jullit ñi sax ñi dëggu sax am na ñoo xamante ne nii ci yéen yéen ñépp ñu ngi leen di woo de ha antum e yéen yéen yi yéen laay woo yéen de ha ulaay yéene ñi nga xam ne tudaaw na ñu ngi leen di woo yéene ñi nga xam ne tudaaw na ñu ngi leen di woo li tunfiqu ngir ngeen nekk ñoo xamante ni nii da di da ngeen di euh, dépenser fa minkum am na ci yéen ñoo xamante ne nii man yab xal koo xam ne mooy dafa nay de mooy mbir yi moom bu sañoon daal muy téye mu ndax mu sakkanalee mu am mu joxee mu ñàkk am na xam ne noonu lañ ko jàppee waman yab xal suñu boroom nag ne képp koo xam ne dafa nay ci alal ji ko boroom bi jox na xam ne fa innama yabxalu an nafsi na xam ne moom nayul nay boobu nay googu du nu du këpp lu dul ci kawam dee wallaahu te boroom bi alxaniyu mooy ki woomal wa antumul fuqaraa te yéen bindeef yépp yéenay ñi nga xam ne dangeen a aajowoo seen boroom wa in tatawallaw ginnaaw bi ma leen leeralee nag fii nii yépp yi ngeen war a doxe ci saar bii ngir ngeen nekk ñi nga xamante ne sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam da ngeen di bokk ci koppiwam yi ñi nga xamante ne foo leen gise tudd borom bi tabaaraka wa taala nekk ñoo xamante ne nii nekk ay kojug bo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam piir ginnaaw bi ma leen defalee lool nay nag nag wan leen ko fii wa in tatawallaw bés bu ngeen dummóoyoo nag jikko yi ma fi wax ñii ak melo yi yastabdil qawlan qawman ghayrakum suñu boroom ne dinaa echange indi ñeneen ñoo xam ne ñooy taxaw seen place ngir doxal li ma bëgg doxal ko ci kaw suuf de summata gaa yoo yële yaa yakuunoo duñu nekk am saalakum mel ni yéen gis nga yu mel nii nii gis nga lii foofu la saar bi yem ci laaya fanweer bi ak juróom-ñett muy 38 verset bi mooy ne bari na léegi mooy ci suñu euh, euh, dund gi ñoo xam ne ñu bari lii mooy problème bi fii ci tugal fii France problème bi lii la mooy nit ñi daa am ñoo xam ne ay jullit lañu woon ne nekkoon fi ay années soixante-dix yeeg yooyu mais taxawalu ñoon fi diine caaxaan kese lañ fi ne woon waaye ni mu amee France la amee feneen même Sénégal ay nit ñoo xamante ne da ngay gis ay quartiers yoo xam ne ay koñ yoo xam ne caaxaan kese suñu boroom tàggat ay jeunes seeni doom ñoom yoo xamante ne dañoo ñëw l'islam kese ñor leen sunna kese ñor leen ñu xam ko tibb ci l'islam googale sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko doxe léegi nag problème bi mooy ñu naan est-ce que dañoo bëgg a wax ne ñoo gën ñi fi newoon ñoo gën seen maam yeeg seen bàyyi bien sûr bu dee ñoo taxawee li yonent bi aleyhi salaatu salaam taxawee kay mais ñoo leen gën lan ngeen bëgg ñu wax leen leneen suñu boroom a ko wax fii moom la tëjale aaya bi non ne summa laa yakunu te ñoom duñu nekk am saalakum mel ni yéen ñii de nga xam ne doxalu ngeen